أشد ضرا من الأعداء أبو لهب والأسودان وليد حارث سيدنا محمد صلي يا إلهي واجزي الأبد أن محمدا المختار في موطني أشد ضرا من الأعداء

أكون حياتي صليا يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدنا المختار بالقدم ومضعم وأبي معه كان تمالك أمية أهل البغي والكفار أفلح ياسر مع آله تحيات المولى تنادي فهجرة أبينا المختار في رجب لحبشة عام خمس طالب السلام وصلي يا إلهي وجزية أبدا أن محمدنا المختار بالقدم رد العتيق لدى برك الغمام حارث العتيق الخير ما صليا يا إلهي وجزيا أبدا يلقي دمي توجهوا للنجاش البحر قد ركبوا باء ويا رجلا في أربع عظاما سلم يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار القي دمي قال النجاشي إذ للأرض قد بلغوا الجنس يوم وطير الشر لم وصل يا إلهي وجزينا عنا محمدنا المختار بالقدم من قصة النجم أبو راجعين إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السعادة

إنها قصة أخيارنا طعن فيها كذا طعن في الراوين وصلي يا إلهي وجزينا مولانا عنا محمدنا موجا موجا موجا وثانيا هذا أيضا ونسوة حيث رجال

شدتهم حي رجالهم في شدة رجابا وصليا يا إلهي واجزينا أبدا أن محمدنا موضع موضع موضع خابوا وذلوا فيا بؤس لمن كفروا إذ أرسلوا للنجاشي

وفي دمه سلم على سيد الخصة شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النعم وسلم يا إلهي واجزينا أبدا عنا jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di incha allah jërëjëf waaw alhamdulilah ñàkkul ñu xam nañ ko incha allah dinañu fas yéene màggal juddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ni mooy gën li mu def te euh, daanaka ñu ñëpp moom moo tax ñu gënal loolu ci bërëb bi waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñoo waral bés bi du kenn lu dul daahiratu Safinatul Fuqaraa yi bu Valenciennes di ko fàttali sa bopp di ko fàttali mbokk yi di leen ni que pour ñi ci dëkk bi te xamuñu ko euh, ni dëkk bi am na daayira bu fi nekk bu yëngu ci wàllu diine bu yëngu ci wàllu euh, mbokku pas-pas comme ni ngeen ko gisee sànq ci présentation yi doon jàll am nañ activité yu bëri yoo xam ne daayira bi ñu ngi koy mën ci dëkk bi depuis un petit peu plus de dix ans maintenant donc euh, képp koo xam ne rek incha allah am nga yéene xam ci plus. incha allah pour Siraaj yi daanaka am na xam ne war na leen mën a contacter wala bu euh, Facebook bu Daara Gassama Fapal bu Valenciennes incha allah rabi dem da ngeen ci soxla ci information rek euh, di ngeen ko teewee. bu loolu weesoo nag ñu ngi beral nuyoo ak sant ak ngërëm sunu gan yu màgg yu tedd yi xam ne ñoo ñëw teewee lu guddi comme ni ñu ko faral lu ko war a ñett wala jëm kaw ci ay laaj eh, ki ñu ci jiital mooy eh, sunu sëriñ sunu cheikh Mouhamadou Moustapha Mbow bu Lyon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di wax salaamaaleykum. buñ ko nuyoo tamit di nuyoo ñi mu àndal jugee ba Lyon ñu ngi lay nuyu di leen wax jërë ngeen jëf seen teewaay. bu loolu weesoo tamit ngi nuyu suñu mbokk bi nga xamante ni moo nañu fi tàggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggu yi nga yi nga xam ni moom la fi dégg dégg sax ba léegi mooy tamit suñu sëriñ suñu cheikh al imam Pape Madaw Thiam jóge ba Toulouse ndax ñu àndal ñu ngi koy beral tamit cant ak ngërëm bu baax bu loolu weesoo tamit ah Cheikh Moustapha moom mi ngi feggoog ci table bi ay mbokku taalibe ay mbokku daayira ci ci jiitu di Serigne Gam di di sunu président euh, daayira Safinatoul Fuqara yi ñu ngi koy bu baax di ko jox wàccuwaayam ñu ngi fekk wax ci beneen wàll bi ak Serigne Babacar Niang tamit nga xam ne sunu magu daayira la euh, moom tamit ci waa daayira bi la yoroon na fi sunu àlloo bu loolu yëpp tamit nag ñu ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp di gërëm di sant tamit municipalité bu Valenciennes parce que ëpp leen lu nekk bërëb bi nekk nii euh, daanaka bërëb bu mairie bi donc yombal nañu daal lépp lu jëm ci wàllu démarche administrative ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax loolu yëpp tamit ñu ngi sant ci suñu mbokk daay li nga xamante ni euh, at bu yàlla sàkk tamit ñu ñëw jëmmal bés bi ñëw teew mooy suñu mbokk daay rek ci bu léegi. ñu leen di ziar di ko teg ci loxo sëñ Ibrahima mu jotale ko mbooloo mi ñëpp ak ñi nga xam ñëpp amoon nañu yéen a ñëw te motuñu ko teew di dellu tamit di gërëm sunu papa yi ak sunu yaay yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ñoo fi taxaw suñu taxawaayu waajur ñu ngi leen di beral gërëm di leen beral cant ndax taxawaay bi rafet na ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf bu loolu nga sottee nag dinañ beral cant. comme ni ko fi déggee sànq suñu waa kër maam borom Touba ñu ngi fi tàgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekkoon fi ñoom ci bi ci biir at yu bëri andi bi rafet macha allah war di gërëm gërëm te di wax alhamdulilah macha allah na mu ci cat dugg yàlla suñu borom téye nu andi bi ñu koy teewee na gën a jëloon at yu bëri. di gërëm tey bi nag mbooleem ñi nga xamante ni ñu fi ñoo xamante ni nekkoon nañ Valenciennes nekkoon ci daare wala ñoo xamante ne nekkuñu fa woon xam ne nekkoon nga balancé nekk léegi beneen bërëb bàyyi say nelaw bëgg ñëw teewee guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay kilomètre yu bëri ñëw fii ñu ngi lay beral tamit gërëm di beral tamit gërëm nag te xam naa incha allahu rabbi falaay tëjee samay kàddu di beral ngërëm nag euh, suñu soxla yi bu baax a baax a baax a baax beral bu baax ndax xam nañu euh, coono yi nekk ci euh, jéem taxawal xew-xew xam nañ ni foog yi dajale foog xewle yu am teg ngeen ci ay coono yu bëri waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ko teg ci loxo suñu yaay soxna ay mu jotal ñu ko boole yëpp di baral tamit gërëm nga xamante ni mooy pour ñu bëri malax ñeneen ci wàllu daayira bi moo fi suñu jaatike réew dafa suñu alwa nekk fi suñu référent euh, di ko gërëm gërëm di sëñ Mouhamed Lamine fii ak mboolem laay rek di gërëm ni organisation bés bi ñu ngi leen di sant baax a baax a baax a baax a di pare benn mbir rek incha rabbi euh, bu ma noppee incha allahu rabbi dañuy introduire suñu mbokku euh, lion yi. la am ay kàddu yu ñu leen bëggoon baaxee ñu bataaxal benn am si projet ci lañ nekk ñu may leen nopp bu baax a baax a baax te lépp luñ ci mate incha allah rabbi buñ ci noppee di wax tamit ni incha que tamit effectivement day koo xam ni am nga laaj ñu jëm ci wàllu waxtaan bi jëm ci wàllu kii ndax ñu ci mën ci nekk. dañ ci profito comme am nañ Cheikh Moustapha Mboup mu jugal lu ba Lyon dañ ci profito lépp loo xamante ni laaj la woon loo nga xam si suñu wàllu diine ñu yees ko incha allah wala balaa moo dem am numéro incha allah bu ñuy défilé donc numéro boo xam ne c'est ay télé dañ ko jël exclusivement pour événement bi donc y a pas de risque euh, am numéro qui que ce soit incha allah rabi bu ngeen ci yónnee question yi dinañ ko traité incha allah rabi euh, dinañ ci tontu dinañ ci waree. di dolli waa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni am euh, dégg ak ah, déglu euh, lépp lu ñu fi dégg rek yal na yàlla suñu borom def ci suñu nopp mu nopp sax di dégg te di jëfe asalaamaaleykum wa rahmatullah moo tax kàddu gi Serigne Mortar rabbi mu wax leen tuuti ci wàllu projet bi bisimilah bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, ñu ngi nuyu mbooleem bëggoon rek présenter leen dafa dem ba benn moment xajatul foofu et puis am na ay demande yoo xam ne day ñëw ñu dañ koy rejeté parce que faute de place donc nag l'idéal mooy ñu xool naka lañ mën a def pour am suñu local bopp mais mu yaatu moo tax projet bi dañ ko fixé woon ci benn montant boo xam ne ñu ngi toll fii trois cent mille euros ci durée wu trois ans actuellement ñu ngi collecté ñu ngi collecté ay fonds ba toll ci ay vingt six mille et quelques avancé mais doucement ak buñ sañoon nag mu gën a gaaw waaw moo taxaw nag euh, am na fi ay moyens de paiement yoo xamante ni ku ci mën a jàpp rek dinañu arrangé dinañu arrangé bu baax sax léegi nag dinañ ko lancé pour ñëpp pour toute la communauté musulmane ñu nag occasion la pour ñu ñëw fii waxaare ko fi te képp ku fi jógee tamit flyers yi ñu ku ko mën a distribuer alhamdulilah ku ko mënul bu ko mënee photo sax envoyé ko wala mu def ko statut WhatsApp tamit tuuti publicité dina ko jariñ jariñ ñi koy kon ñu bëgg leen wax ne ni moyen de paiement yi am na carte bleue c'est dommage tey nag àndaaluñ terminal pour mën a dugal carte yi waaye ku ci am weccet tamit wala biir baax ñun mën nañ ko jël yóbbaale ku ci loolu it chèque joxe sa chèque yi boo ñu joxee chèque ñu yóbbu ku ci mënul yooyu nag na rythme de vie waaw virement tous les mois am na comme daal ku ci ku ci nekk daal am nga foo mën a jaar yi daal dama pour lan la pour jàngale alquran ni ko sëñ man da waxee sànq rek donc dërëm boo ci def un euro un centime boo nekk njariñ yi neneen donc ñu ci après vraiment ku ci mën a participer lu mu néew lu mu néew te soxla nañ ko vraiment soxla nañ ko buñ ñëwee bi di ko présenté c'est parce que vraiment soxla nañu xaalis te fii nag réew ku amul xaalis doo mën a créer dara doo mën a mm-hmm. trois cent mille euros du trente euros donc ngir yàlla ñu ngi ñëwaat ci yéen rek di leen ñaax ku ci waaye lu ci waaye mën a def rek incha allah rabbi yàlla na ko suñu borom fayal ma ko ñu leen di jërëm ñu leen jaajëfal ñu leen jégalu aussi di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf ak prix bu ci defee suñu bopp nañ ko defee bu ñu ko rëdd ndax suñu lay doon dañ koy defal kon bu ko defee euh, di jox kàddu gi suñu sëriñ incha allah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 Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, kon insha allahu taala dañu war dañ fee daje ngir xew-xew boo xamante ne dañ koo sampal ki nga xamante ne mooy gën di mbindeef yi di sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, xew-xew mel noonu nag day daal di euh, jaadu ñu jox ko gëddam ñu bàyyi ko xel euh, bañ koo def xew wolof voilà maanaam voilà bañ koo def xew wolof quoi te xam ne euh, dafa am sacralité bu ci nekk ndax ki nga xamante ne moom lañ ko sampal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne tamit rawatina ne moom la ñu war a waxtaanee tey dafa nekk euh, sujet boo xamante ne képp koo xamante ne ak jullit nga rek rawatina ci suñu jamono yi nga xamante ne moom lañ ne Euh, dafa nekk euh, sujet boo xamante ne daf la yitteel ngir ne képp kenn ci biir jullit ñi daf ci daal di war a mën a gis boppam ngir ne xaqiqatan yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom subhaanahu wa taala moo ñu ko sampal defal du ko muy suñu roykaay comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana waat naa ne dëgg dëgg dëgg li am mooy lii mooy ci yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kese ci moom la royukaay bu sell bu mat bi bu rafet bi amee comme borom bi nag subhaanahu moo ko samp def ko noonu dafa def ne dundam rawatina ñaar fukki fan ñaar fukki at bokk ak ñett yi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar fukki at ak ñett yi mu fi nekk nekk euh, fii euh, bi yilif maanaam nit ñi di leen wommat di leen jëme ci borom bi di leen leeralal ci mboolem loo xamante ne ci seen mbir la luy wërwërloo ci seen dund àdduna ak àllaaxira lépp mu di leen ko leeralal ci anam gi mu gën a mate ñaar fukki ak ñett yooyu borom subhanahu wa dafa def ne amul situation boo xamante ne da nga ko jàll yow jullit di nga ko jàll yow doomu aadama lu dul ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jaar na ci moo tax lii alquran laqad kaana fi qasasihim ibratan li ulil eh, li ulil albaab wallahi giñ naa ne dëgg-dëgg ñoom yeneen yi alayhi salatu wasalaam seenu Euh, euh, qissa qissa yi ñuy nettali euh, qissa baat bi baatu arab qissa mooy lu ñu lu ñu loo xamante ne da ngeen ciy teg maanaam mooy ay jéego yoo xamante ne dañ koo teg ngir ñu mën a tegu ci loola baatu qissa moo tax li mu gën a nuru ci tubaab mooy séquence maanaam seen séquence de vie yi nga xamante ne moom lañ doon dund te alxuraan nettali ko loolu ay jàngat yu mag ñoo ci nekk ibra ah ibra mooy am jàngat ndax euh, maabar mooy pont ah, abara mooy jàll na benn pont maanaam moom mooy ne yow histoire bi da nga koy jël wala séquence ci histoire yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yi ñu alxuraan koy jël mu nekk benn pont boo xamante ne da ciy jaar pour jóge ci seen dund ñoom pour ñëw sa dund yow maanaam mooy leçon bi nga ciy tiiree mais du rek nettali yoo xam ne dañ koy nettali ne ndeysaan Firawna ak a bonoon yonent yàlla Musaa sonnoon ah, nangam alayhi salaam maanaam wala mel noonu loolu taxul eh yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam ay eh, way fi mu jaar yëpp lii métti na de loolu taxul. mais ibra la pour borom xel yu ñaw yi te sell maakaana xadisan yuftara du ay waxtaan yoo xam ne dañ koo sos comme ni nga xam te dinañ ko gis ci Nadr ibn al-Haris saay-saay bu nga xamante ne loolu la daan wax ci saa yoo xamante ne dañu nettali mbir yent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di tudd ay mbiram eh, dinañ ko gis ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a metti niñ doon yéej yi yenent bi la sallallahu alayhi wa ak jullit ñi euh, kon leçon segam yeneen yeneen yi alayhi salaam seen dund seen séquence de vie yi dañ ci am ay leçon yu ñu ci war tiire yuñ ci am jàngat yu ñu ci war a jële rawati nag ki nga xamante ne moom mooy ki yàlla teg nag ne kooku dëgg dëgg nag moom mooy royukaay bu mat bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn benn séquence yow ci sa dund bu correspondre ak benn séquence moom ci dundam amul loolu mënta nekk maam dafa nekk bokk ci li nga xam ne borom subhanahu wa ta'ala daf ko koo defal mu nekk mu'jiza maam daa bokk ci prodige yi miracle yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def mooy ne amul yow ci sa dund ak koo mën a doon ak foo mën a bokk jamono joo mën a dund ak localité boo mën nekk lu dul ne yeneen bi sallallahu alayhi dundam maam am na séquence ci dundam bu correspondre ak yow moment bi ngay dund lu tax nag ñu wax loolu mooy ne jamono ji ñu ne jamono yi bi mu tombeel mooy lañu war a waxtaane tey mooy jamono ji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkee màkk moom ak euh, yéefir yi moom ak euh, jullit ñi maanaam saxaaba yi radiyallahu di dund situation yu metti c'est vrai que euh, ñun fii tugal niñ koy dundee bokkul ak yeneen réew yi ñenn ci yenn réew yi niñ koy dundee du benn mais jegewantoo nañu maanaam am na yenn mbir yoo xamante ne ñun dañu koy dund te euh, mu tombeek juste li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane am yeneen mbir yoo xam ne yeneen i jullit ñoo koy dund ci yeneen i dëkk yoo xamante ne dafa tombeek li nga xamante ne euh, moom mooy li ñu war a waxtaane te sujet bi moom mooy euh, al faslu ashir fi dhikri mustahzi'ina wa man kaana ashaddu al adha lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa dhikri ta'dhib al mustad'afina min al muslimina wa dhikri al hijratayn ila al habasha maanaam lii moom mooy séquence yi nga xamante ne moom la ñu war a jàngat tey insha allahu taala suñu ko bu sol borom subhaanahu wa taala euh, euh, yombal na muy xaaj euh, ci classe zahab min fi sirat xayrul arab mu sax seen alxaaji Maalik Si rahmatullahi alayhima rahmatu wa ridwaanu rahman xam nga ni classe zahab téere bu am solo boobu di nettali dundu yent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jaar-jaaram ak ay jikkoom yu rafet ak melokaanam yu tedd ya sallallahu alayhi dafa am euh, ay xaaj ay chapitre ay dog dog bu ne mooy mooy fas fusuul yi dog bu ne dafa am lu mu ci waxtaan fukkeelu dog bi nag maanaam mooy dixième chapitre bi daf ciy waxtaane mu ne fii zikril mustahziina ci di tudd ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy yiij yiij di kat yi di reetaanaate waaw di di di mbalak di caricature jullit ñi ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, loolu nag naka jekk dafa mës a dal yenent yu njëkk yi alayhi salaatu wassalaam waaye loolu daañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala loolu moom mooy kon li mu ñu war a njëkk waxtaane mooy ñi nga xamante ne ñoom yéej ji rek dañ doon yéej bari bari dinañ ak mbëmbësal ak euh, introduction boo xam ne dinañ ci wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam euh, yéej gi yan xeetu groupe la concerné balaa ñu dugg ci détail bi ci biir wa man kaana ashadda lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa man kaana ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ashad al azab bi gën ciy tar lor lin nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñoo ñooy noonum yi gënoon a mag ñi nga xamante ne bàyyi luñ ko dara xeetu métit ak coono ak mbonte ak wax ju ñaaw jone tukkee na ci ñoom jëm ci moom sallallahu alayhi wa sallam wa zikri loolu mooy kon ñaareelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi mooy wa zikri ta'didul mustad'afina minal muslimina mooy wa ak tudd ta'dib mbugalu al mustad'afina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi doole ñi minal muslimina ci biir jullit ñi ndax euh, saay-saay ñaar day faral di nekk benn day faral di nekk bokkat en même maanaam mooy lâche day am lâcheté bu nekk moom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi am doole ñoom du leen attaquer jamais tout le temps day tànn ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole tout le temps ñooñu lay lay lay lay lay ci ñooñu lay lay lay ñëw nag maanaam euh, lépp loo xamante ne am na ko ci xeetu mer ak naqar rek mu sotti ko ci ñoom. lépp loo xamante ne ak xeetu euh, wane ne am naa kattan maanaam ay bu ma bu ma bu ma yëkkatee sama loxo bi am na muscle bi day yëkkatiku rek maanaam pour ñu wane ko rek il faut que ñu dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gën a néew doole ñu dem ci nga xamante ne ñoom ñoo am doole jàpp nañ ni ñii nekk nañ ci seen niveau ci mën a dóorante du ñu mel noonu dañuy ànd ak benn xeetu bokkat bu ne ci ñoom mooy lâcheté boobu. Euh, kon dinañ tudd tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a néew doole ci biir jullit ñi nga xamante ne amuñu ku leen aar donc ñooñu ñuy acharné wu ci ñoom euh, wa zikril hijratayni ilal habasha ak tudd tamit mooy ñeenteelu xaaj bi ñaari gàddaay yi nga xam ne moom lañ gàddaayoon dem ci habasha muy Éthiopie abis kon ñeent wàllu yooyu moom mooy yi nga xamante ne moom lañu ñu war a waxtaane suñu ko borom bi subhaanahu wa taala eh, yombala la eh, ñu ngi ñaan borom mu may ñu eh, kàddu yi nga xamante ne ñoom ñooy mëdd te dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy li mu sopp ak li mu gërëm yijj mooy al al maanaam mooy di reetaane di reetaanaate di fowe di kukkili ñooñ nag alquran nettali nañu ci eh, ñu bari mi ngi nettali ne yéefir yi dafa am loo xamante ne moom lañu ñu baaxoo bi naan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin faqad kaddabu bil haqqi lamma am fa sawfa ya'tihim anbaa'u ma kaanu bihi yastahzi'uun amul benn aaye mandarga aaye yàlla yi lu dul saa yoo xamante ne dafa tukkee seen borom subhaanahu wa ta'aala ñëw rek ñoom dañ koy dumooyu wax ko ginnaaw te dañuy weddi li nga xamante ne moom mooy dëgg gi ñëw ñëw ci ñoom nekk ay xabaar yu wér mais borom subhanahu wa ta'ala nee na euh, lañ doon yii ji di ko reetaan maanaam ñoom bu bu bu yàlla waxee dara ñoom daal di dañuy nekk di yii ji di reetaan di ko jàppee foofu loolu nag tudd na ko ci yéefar yi waaye tudd na ko tamit ci naafiq yi waaw ñoo tamit euh, dañuy dañuy foot comme li nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxee ci alquran bi mu naan euh, d'abord euh, avant maanaam yéeféer ci boppam mi nga naan wa laqad stuhzi'a bi rusulin min qablika fa haaqa billadhiina saxiru minhum maa kaanu bihi yastahzi'uun maanaam loolu sax yéeféer yi la mais yeneen ci yi maanaam daf lay wax ne la yow buñ lay reetaan parce que da ngay wax diini yàlla ji xam nga léeg-léeg am na ñu mel noonu léeg-léeg da ngay wax ak nit nga ne ko lii de baaxul. yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam woon lii it ñu reetaan ne <laughs> saa yi dégg li muy wax non déggal déggal xoolal bu wax yu wax rek quoi xaw ma kañ lay rek genre wax yooyu noonu ah, euh, loolu garaawul ah loolu tout parce que ñu njëkk ñi noonu lañ leen doon def wala xadis tuuti si ah bi rusul min qablik ay yeneen yu la jiitu woon. yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon nañ leen njiit waaye nag euh, lañ doon njiit jaate daa wëlbatiku dal ci kaw seen kaw comme ni ko waxoon inna euh, yéeféer yi tamit noonu la def inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazuuna wa idha inqalabu ila ahlihim munqalabu fakihin wa idha ra'awhum qaalu inna haa'ulaa'a illa daalluun wa maa ursilu 'alayhim haafiziin waaye fal yawma alladhiina aamanuu mina al-kuffaari yadhakuun 'alaa al-araa'iki yanzuruun hal thuwiba al-kuffaaru maa kaanuu yaf'aluun euh, yéeféer yi dafa am benn mbir bu leen daan maanaam mu ne ñi nga xam ne ñoo ñooy Euh, mujrimuuna yi nga xam ne bàkkaar ñoo la way jomb ñaa jaamu ma bàkkaar yu méttee métti lañ def nekk ci ay crime suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñooñu bu ñu gisee ñi gëm yàlla te dëggu ca yàlla xàppu na dañ leen di yi <laughs> wa iza marru bihim yataxaamasuuna suñ leen rombee ah di kokkali mais ay wicc ay yow na la saa yi gis temps yi bi muy maye ah saa yi xoolal tubéy tukki bi tubéy bu njëkk bi boobu lay maye temps yi quoi voilà non non non kii nag moom waroon na bàyyi muuru bi parce que muuraay bi vraiment jàpp ko quoi. non jàpp ko quoi wala xeet yu noonu dañ leen di leen mbalak mais ci jeexitalu aaya mi ngi nag waaye bis bi tey bis tey mooy yow man xeyabat mbir bi day wëlbati alladina amanu ñoom minal kufaar yadxakuun bii paa nag ñi te dëggu ca ñooy ree yéeféer kon loolu tradition la boo xamante ne dafa yàgg am mais yamul ci jullit ñi fii ci yéeféer yi ak jullit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dund na ko ak naafeq yi tamit voilà comme ni ko aborom alquran waxe wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha xalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un alquran ne allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun naafiq yi ni ñuy def mooy suñu demee ci kanamu way gëm ni jullit ñi dañ naan ñun de na ñun gëm na ay jullit lañ c'est vrai que l'islam bi dañ ko war a taxawal affaire dafa war a taxaw c'est vrai loolu mooy buñ taseeg jullit ñi mais buñ delloo ci seen seytaane yi ñu yàlla ne ñoom ñooy seen ay seytaane mooy mboolem ñi nga xamante ne l'islam ñëw leen ak yii firi loolu la ñuy wax dañ naan inna maakum ñun de yéen ñii lañ àndal gis nga projet de loi yi ngeen nar tëral ngir ne seen jaamu yàlla yi mu yu metti yi ñu baax tëral leen ko ñun yéen lañ àndal dinañu leen jàppale ñooñu la ñuy woo ñu ñëw ci plateau de télévision yi di wax ci turu jullit ñi lépp luñ ne l'islam da koy digle rek ñu ne non gars yi ëppal rek mais l'islam loolu ñu yéen lañ àndal mais bu ñu demee ci jàkka ja nag fa jullit ñuy daje ñu toog naan leen mais c'est vrai que xam nga gars yi dañuy xeex l'islam bi mais bu ñu demee fa ne ne dañu ñooñu gars yi dañ leen di mbalak rek borom bi ne allahu yastahzi'u bihim yàlla ci boppam moo leen di yéeg moo leen di mbalak ma daf leen di ubbil buntu yu yaatu yi ci seen mbeew tegu ñu nekk ñu nekk ci ngëlëm de dootuñu amati benn repère moo tax lu ci gis ku ci dem ba yàgg rek gars yi dañ koy laaj parce qu'il ne fait plus l'affaire am na ñoo ñoo xam te ne léegi na laa dégg yaa deux ans ci télé dañ di gis saa yu dara xewee ñu woote ñuy wax waaye léegi kenn gisatu leen lu tax ils ne font plus l'affaire léegi dañ passé ci ñeneen loolu nag dafa nekk loo xamante ne yenn bi sallallahu alayhi wasallam dakaa dund gën a metti ci dund yi yi euh, jullit ñi dund ko ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi mais dafa am ay étape ay période am na période boo xamante ne mag Medina la amee boobu mooy bi gën a woyof parce que boobu naafeq yi dañ doon laqatu mais bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee tey incha allah mooy bi nga xamante ne moom moo doon am te gënoon a mitti te boobu Makka la doon amee nga xamante ne ñoom buñ koy def dañ koy def ci biti maanaam dañuy wanewu wu carrément affiché wu carrément wane ne ñun dinañu di di ñii dinañu leen sonal dinañu leen teg ay daan. parce que tout simplement nanguwuñu prié wu ci suñu mbir yi parce que lan la ñuy reproché yonent bi sallallahu alayhi wasallam carrément lenn rek lañ ko reproché ñun de wax dëgg yàlla ah boo ñu non ñun amuñoo yow problème ah bàyyil rek sunu maam yi ngay wax ne liñ nekkoon baaxul. parce que quand suñu ay maam lañ bàyyil euh, di wax ne suñu yàlla yi ay neen la baaxul jaamu yi ñenn jaamu du dëgg yooyu bàyyi lii bis boo ko bàyyee loo bëgg ñu jox la ko bon su dee alal nga bëgg ñun ñu dajale suñu alal yëpp jël la ko jox la ko su dee nguur nga bëgg ñu fal la léegi léegi léegi nga nekk suñu nga nekk buuru dëkk bi léegi su dee da bëgg tamit ci jigéen ñu taaru mais nga xool nga xool rek nga xool rek ki ki nga jàpp ne moo gën a taaru wala ci ki gën a taaru bu nañ la ko indil jox nga takk ko mais quand euh, bàyyi yi ngay tudd quoi loolu moom mooy euh, négociation bi léegi table table de négociation lañ ñëw yent bi sallallahu ne leen wallahi waat naa ci yàlla ne suñu jëloon jant bi teg ko sama loxo ndeyjoor jël weer teg ko sama loxo càmmoñ lu tax ma bàyyi li may wax nii est gis ngeen jant bi tàngooru jant bi ni mel gis ngeen ko ceeñeeru jant bi gis ngeen ko gis ci ceeñeeru jant bi mooy rayon yi yéen ni ngeen amee ni ni ngeen néewee doole pour delloo ko ba du ba du tàkk ñëw man noonu laa néewee doole ci noppi ci lii ci di wax lii may wax waaw bi ñu xamee ni lool du marché léegi nag coono ñëw répression yi voilà il faut utiliser le moyen répression loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moom moo xew ba tax jullit ñu bëree bëri ñu sonal leen ci borom subhaanahu wa taala maanaam yonent bi sallallahu ne leen nañ dem léegi xabas loolu yëpp daal ci ñëw léegi insha allahu taala mais d'abord lii moom mooy li nga xamante ne. Euh, mënu woon ñàkk ñu tudd ko mais dinañu ñëw ci ñi nga xamante ne nag léegi ñoom ñooy ñi yéej mooy ashaddu durrel min al aada abi lahabin abu lahabin mawludi dafa tudd sasalaam dafa tudd comme waa ahlu siyar nañ koy defe mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a tar niñ daan lore parce que am na ñoo xamante ne kenn tudd leen parce que tout simplement ginnaaw bi dañoo tuub dugg ci lislaam ku mel ne Seydina Omar ibn Khattab moom ci ñi dàqoon na métital jullit ñi lan bokkoon mais nag yàlla dakaa dimbali mu tuub dugg ci lislaam ku mel ne Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu moom tamit noonu la meloon am na ñeneen ñu mel noonu ñoo xamante ne souvent bu ñuy tudd ñi nga xamante ne ñoo dàqoon wax jullit ñi ñooñu ñaari du nekk ci faral di woote même bu fekkente ne dinañu leen dinañ fàttali ne ñoom daan nañu ko def mais ñooñu duñ leen di war faral di boole yii fiir yi de manière générale dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan lor jullit ñi mu am na benn mbir boo xamante ne lu mat a xel la ci saa yoo xamante ne dañuy waxtaanee ci sujet yu mel nii mooy ne yéeféer bi rek en tant que yéeféer kese kese noonu du sa noom en tant que jullit comme ni ko alquran waxe laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin innamaa yanhaakum allahu an alladina qaatalukum fi ddin wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika hum zalimun yàlla térewu yàlla térewu ñi nga xamante ne ñooñu xeexuñu yéen ci diine maanaam boo leen amee problème peut-être que euh, da bokk fi ngeen di liggéeyee ngeen am ay problème wala ngeen tase ci euh, tëli bi ah dégg nga jàpp ne ni mu la bëggoon a euh, doublé baaxul nga ubbi sa fenêtre kaas moom it mu saaga wala yu mel noonu ngeen tëjaat fenêtre bi ñooñu ma maanaam cas de figure yooyu waxuñu mais cas de figure yi nga xamante ne moom la ñu wax mooy ñi nga xamante ne da ngeen naan parce que tout simplement lan dañ la noonoo parce que tout simplement diine ji nga xamante ne parce que da ngeen a bu am diine ñooñu yàlla terewuleen ñooñu ak ñi nga xamante ne génnewuñ leen ci seen kër yi maanaam ñëwuñu occuper seen ay territoire nangu seen dëkkuwaay yi ñooñu yàlla terewul ne ngeen xat ngeen mën a baax am tabarruhum ci ngeen baax wa tuqsitu ilayhim te ngeen maandu jëm ci ñoom ngeen am équité jëm ci ñoom parce que inna allaha yuhibbul muqsitina buur yàlla subhanahu wa ta'ala dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu maandu yi parce que yéeféer yi ñoom ñëpp comme li alxuraan wax lay suuf sa waaxam ñoom ñëpp yemuñu am na ci ñoo xamante ne dañuy xeex ak jullit ñi dañ leen di xeex carrément te dañu wane ne ñoom dañoo bañ jullit ñi am na ci ñoo xamante ne am nañu insanie gu nekk maanaam humanité gu nekk ci euh, humanisme bu nekk ci ñoom ak nit goo xamante ne day ba duñu attaqué ba duñu duñu duñu duñu toog jullit ñi am na am nañu mel noonu am na sax ñoo xamante ne bu leen jullit ñi naree sonal maanaam bu ñu naree sonal jullit ñi ñoom ñooy jóg marche yi nga xamante ne moom la ñu war a def contre ñiy xeex jullit ñi ñoom ñooy jiite marche yooyu loolu tamit am nañ ci biir xanaa gisoo leen yéeféer waa banu Hashim ak waa banu Muttalib ba mu des Abu Lahab bien sûr daañu ko wax léegi ñooñu noonu keroog bi ñuy embargo yeneen saa sam justement parce que dañoo bëggoon ñu livrer ñu livrer ko leen xam nga gars dañoo bëggoon gars yi dañoo ne bon léegi ñun jéem nañ négocier négociation yi ñu mën yépp jëm nañu ci yépp je pense que benn langage rek la seen waaju di dégg mooy langage de la force du bâton léegi nan la ñuy def da ngeen ñu koy livré gars yi bañ parce que dañu koy livré ñu rey ni nga def parce que njëkk dañ ko proposé Abou Talib voilà bàyyi tax ne ko bon léegi xam kii mi ngi nii euh, ak kii yëpp dëkk bi yëpp nee nañ moo fi gën a rafet voilà xale la mook euh, euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaw nañu tolloo naa léegi ni ñuy def mooy dañ koy weccee bon dañ la koy jox Imaara ibn Walid dañ la koy jox suñ la ko joxee ngeen jox ñu nga jox ñu sa doom di Muhammad ñu ñu rey ko yow léegi ñu jox la kii nga téye ko voilà tout ça mu ne léegi yéen a ñàkk xel dëgg ah d'accord ngeen jox ma seen doom ma di ko dundal après ma jox leen sama doom ma ngeen rey ko quoi loolu ngeen bëgg. vraiment seen xel seen xel rafetul dara waaye négociation yëpp bi marché wul dañ leen def embargo embargo bi comme ni ñu ko xamee euh, voilà dañoo bind benn kayit ci conseil de sécurité bi lu ñu tuddee daaru nat wax conseil de sécurité ñu ne euh, léegi euh, képp ku bokk ci banu Hashim ak banul Muttalib parce que ñoom ñaar ñoo ñaari ñaari tribu yooyu ñoo nangoon dugg ci biir embargo bi bu leen bu kenn kenn amatul droit jaay jaay leen kenn amatul droit jënd ci ñoom képp ku fi indi ci dëkk bi boo leen ko jaayee dinañ la teg ay daan yoo xamante ne doon ko ñemee ci def te it képp ku ko gis dana jaaj bi dana ni lii dootuma ko def du ma ko def man euh, bu kenn bu leen kenn may jabar bu kenn takk ci ñoom jabar beneen bi ci des mooy bu kenn wax ñoom fa ne bu bu leen génne maanaam ñu retranché wu ñooñu dugg fa te pourtant ak yéeféer ñu ngi woon seen biir dund pendant trois ans yoo xamante ne léeg ay xob garab lañ daan lekk léeg-léeg sax ya kiiwu euh, lañ daan jël fëgg ko moom bu der bi woowee noonu ñu fëgg ko jëm koo tàngal baxal wala ñu xool nu def pour mën cee lekk loolu lañ jon di def te pourtant ñoo euh, du loolu ay jullit mais dañ ñëwoon rek quand injustice bi ñun duñ ko seetaan loolu dafa am am na yéeféer yu mel noonu du ñu nangu injustice donc loolu il faut pas euh, ñuy am tendance su jël ñëpp dugal ci benn saak tëj il faut que ñu segg segg leen foog ñu segg leen mais dafa am ñoo xamante ne ñoom dañoo taroon mu ne ashaddu burra ñi nga xam ne ñoo gënoon a tar lor min al aada ci noon yi mooy Abu Lahab waaw mooy Abdu la tuddoon noonu mais te xam ngeen lan la bokk jant bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bay taxam maanaam Abdul Muttalib mooy baayam Abdul Muttalib mooy baayu Abdullahi Abdullahi mooy baayu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm? jege waxtoo lañ trop te mooy ci gën a bon ci nit ñi euh, te loolu beneen beneen beneen mbir lañuy jàngam jàngal euh, mooy ne xam nga nit tey bu bonee maanaam maanaam euh, boo amee noon noon boo xamante ne yéen maanaam euh, dafa dëkk fële nga dëkk fee wala mu sant Dupont nga sant Njaay am maanaam amoo leen lu leen laale noon boobu moo gën a neex a jëflanteel ba pare ay mbiram moo gën a neexal lay ay mbiram day gën a neexal lay mais noonu boo xamante ne maanaam moom mooy ki nga xam ne yow tey moo la moo la war a moo la war a toppatoo dañ naan kii boo gisee kii noonoo ko ànd ak ne ànd ak ne moom moo ko waroon a sàmm ndax moom maanaam bàyyi la ci moom bàyyi la bàyyam nekkatu fi moom mooy bàyyi bu ndaw ci moom ah maanaam moo ko war a toppatoo defut loolu da da noonoo noonoo bi gën a màgg comme fi mu dëkkoon ak yenn saa sama fi dëkk dafa jege waat donc moom moo daan da daan jël moom ak soxnaam si sax moo daan dëkk gën a rëy jël mbalit jël salte yi di ko sànni ci kër yeneen bi sallallahu alayhi di teg comme li am at wam ra at xamaalata al xatabi yan ba matt yi mooy sox jigéen jabaram bi daan jël matt yi di ko ak yu am ay dëkk di ko teg ci yoon bi yenn bi saa sànni jaar mu ci daal ci xoosu ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xamante ne da daan daw yenn bi saa sànni da daan dox di ci marché yi ak ci place yu mag yi di wax ak nit ñi moom mu ci seen ci naan bu leen ko déglu day expliquer maanaam du waxkatu dëgg bu ko kenn déglu du waxkatu dëgg te xel mi dafa des te kooku moom mooy lan maanaam mooy bàyyi bu ndaw ki nga xamante ne bu fi bàyyam nekkul yeneen bàyyam yi nekkuñ fi moom moo ko waroon a toppatoo moom moo ko waroon a défendre moom moo wëlbati ku nekk noonam bi gën a mat te loolu noonu moo gën a tar te moo gën a metti parce que nit ñi du ñu gaaw a ñeme dañ naan kii boo gisee bàyyam bi mënta kii ak moom maanaam moom defuñu nen c'est parce que ay mbiram leerut bu ay mbiram leeroon donc maanaam ñëpp bëgg doom ju baax ñëpp doom ju baax lañ bëgg kon ci bu melee nii non il attention loolu benn problème la mu maanaam mu boole koog nag métti ni mu doon doxale te loolu noonu ñun dañ koy gis ci suñu situation yi ñuy dund maanaam dañuy gis ki nga xamante ne léeg-léeg ngeen gis ci plateau télévision yi ñoo xamante ne ay Muhammad la ñuy tudd wala tur yu noonu ah ñu ñëw ci plateau télévision di wax ne man j'assume de faire l'amalgame dañuy wax j'assume de faire xam nga déjà baat boobu rek moo jubul amalgame boo ko déggee mooy affaire yi yàqul baaxul li ñu wax baaxul mais moom nee na day assumer def ko ci ne jigéen ñii di muuru ñoom ñii le fait que ñuy muuru ñoom ñoo indi attentat yii di am maa assumer def amalgame boobu te Muhammad la tudd maanaam genre nit ñooñu ñooñu ñoo gën a garaaw parce que dañ naan ñii ci dëkk yi nga xamante ne fa nañ jullit njullit yi bëri foofu lañu jóge ñoom seen bët daa ubbeeku wala ñu ne ndaw si da daan muuru dayal muuru mat bi la daan def léegi dindi na ko bët bi ubbeeku moom mooy dara ci kaw jullit ñi maanaam xeet boobu ñun dañ koy dund moo tax il faut que ñu ñu yeewu xam ne mbir mi nii lay demee yeneen bi sallallahu alayhi ñun dañu war a sax sant yàlla le fait que loolu am parce ku yàlla def yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yow nga dund lu mu dund ci loo xamante ne ba mu ca noppee yàlla borom subhanahu wa ta'ala da kaa plus encore ci ay ngir ni da koo teralee xiiwal boobu yu mag yi mu ko defal ngir lu mu dund métti gi mu métti ak yeneen jullit yi yow muy dund même situation bi da ngaa war a wax alhamdulillah maanaam mais nag jéem ci jóg jéem ci jóg bu solution mu am euh, kon Abu Lahab moo gënoon a métti ak ak ak ak ak ak jabarte Ummu ndax Ummu Jamil moom tamit euh, ci ñi gënoon a tar noonu ak yeneen ci sallallahu alayhi wasallam la bokkoon maanaam comme ni ko Alxuraan doon wax ah, wa imra'atun hammalatal hatab fii jiidihaa hablun min masad Euh, mu ne a aswadaani ak ñaar yi nga xamante ne al as as aswad lañ tudd muy al aswad ibnu abdi yahuus ibnu wahb ibnu abdu manaaf ibnu zuhra maanaam kon di doomu ndijaayu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam tamit doom la ci ndijaayu yeneen bi sallallahu alayhi am na tamit keneen koo xam ne aswad ibnu mutalib la ñoom xam nga lan lañu mel ñoom niñ meloon mooy d'ailleurs ñoom ñaar ñoo xaw a nuroo jikko ñoom dañ doon wax yent bi sallallahu alayhi wasallam buñ gisee jullit dañ leen wax ne suñu gaa yaa ngi quoi ñoo nar a yor Kisra quoi ñoo nar a gaje kii quoi jël nguuru Kisra gi quoi ak ñoom Kaysar ak gaa yooyu quoi mi ngi mel ni tey nga romb ñuy dem ci jàkka ji maanaam ah. non yi ñoo nar a daaneel Trump quoi